xaqiiqatu tawbati tarku dambi sabaqa mithluhu li wajhi rabbi ala ikhtiyaarin laa ka mithlil bakami wa daa'i farjin wa aman wa samami bal tarkuhu faqat li ta'ziimil aziim wal xawfi aydan min azaabihil aliim ma'an nadaamati ala maa qad xalaa minal ma'aasi wal uyuubi musjala wa niyyatun allaa ya'uuda sarmadan li kulli shay'in laysa yurdi samada wa radduhu kullal mazaalimi ilaa arbaabihaa kamaa nadamtu awwala faraaji'an nidaamanaa lil axdari tajidhu waadihan wuduuhal qamari kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi nga xam ne ci la leeral lenn ci ponki tasawuf yim limoon muy al uzlatu waxoon nañ la ñaar kese la ci la ciy leeral bu baax a baax muy beru gi nga xam ne moom lañ jeexaloon fan yi ndax dérapage dañuy yokk ñaar yi beneen bi mooy ak tawba muy tuub moom lay ñëw ni mu ne xaqiiqatu tawbati dëgg-dëgg tuub tarku zanbi mooy bàyyi ab bàkkaar boo xam ne sabaqa bu jiitu woon mithluhu mooy bu mel noonu la li wajhil rabbi ngir lan ngir sa boroom nekk-nekk boroom kese mooy tax waaw boroom bi ko aaye moom képp moo tax nga ba ko waaw xam nga bàkkaar bi weesu moom bu dee waa ji naan katu sàngara naan na sàngara ba pare mooy de façon boobu weesu la léegi nag da koy ba moom bi weesu waaw bi weesu sabab da koy bàyyi du defaat misluhu lu mel noonu du ko defaat misluhu non non non da koy ba li wajhi rabbi waaye bàkkaar boobu ak beneen bàkkaar bu mel ni bàkkaar boobay doot dañuy baax da koy baax génn bàkkaar bi ngir boroom bi tabaaraka wa taala alaxtiyaarin ci kaw loo xam ne nag ak tànnéef la mooy ci lu mu mën a tànn dañuy am choix mooy choisir mu neex ko ala tibi nafsi am tibi nafsi la koy defe mu bàyyi ko ne lii kat xam naa ne saa borom day aay lii naan sàngara gi ci masalan ma ba ko même bu dee mas naa koo def voilà ci loo xam ne choix lay doon waaye laaka mislil bakami nekkul nag du bàyyi goo xam ne sawaay defu ko ci ci ci ci tànneef de ñàkk choix la daa ñàkk daa ñàkk bexe kese parce que cër ba mu doon defee bàkkaar boo bële moom la amatul mënatu ko léegi mu ne kon nag bon tuub naa déedéet mu ne boobu waxuñu lool waxuñu lool de laa moo tax mu ne mukk alaxtiyaarin booy bàyyi bàkkaar ba di ko tuub day nekk ci loo xam ne yaa ko tànn yow la neex nga tànn xam ne lii la sa boroom bëgg nga ba ko waaw ci kaw loo tànn laa déet kamisli baka mi mel ni ki nga xam ne moom dafa luu mooy mënatu wax waaw waajoo xamante ne nii moo gënoon a ñaaw la yàq der jëw yooyu lay nekk mu ñu tere ko ko xam ne alxuraan da koy tere yonent bi sallallahu da koy tere sawaay faalewul yooyu muy continuer mu dem nag ba mënatu wax parce que am na des problème cordes vocales yi am na problème ba léegi mënatu wax day liyaar kese léegi nag mu ne tuub naa ca wax yu ñaaw yi ma doon wax dañ naan ko déedéet loolu taxul ñuy wax mukk loolu tuub yow fii ma il suffisait nga dem ñu faj la rek wala nga amaatu tan ba mën a wax commencé waat wax yu ñaaw yi nga doon wax kon kooku tuubul moo tax mu ne laakal bakami laaka mithlil bakami wadaa i fargin wala ràggu pëy mooy koo xam ne pëy ba mu doon bàkkaare moo fi dàq njaaloo fii ma foo ko fekk jigéen la koo xam ne takkut sër góor gu ne lay entrer fu ne fu ne la ñuy daje ci hôtel yu ko neex waaw ci dancing yu ko neex fu nekk lay lay lay lay dem jàpp ne lii sax mooy wane ne elle libre moom waaw dafa libre moom dafa tegu ci temps moom waaw ku ko neex lay sëqal ku ko neexut du ko sëq ak moom waaye nag ci lay amee muy am te bu ko neexee moom les patrons ak sax lay lay lay joteel ñoom lay sëyal ci hôtel de de de luxe yi ak yu mel noonu yoonam new ci bu dee benn waay la moom moom it noonu rek bu ñëwee daw yi ci ci ci plage bi ba kii defar yaramam ngir rek mën a di jigéen ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk en mal de jëkkër amuñu jëkkër mu mu langal leen ko gaa yi tamit moom di ut jeune boo xam ne moo leen di yor nee nañu di leen toppatoo ñoom ñu yoral ko mbiru alalam waaw nelaw ak tëdd ak dem bu entraîné wu ba jàpp wane ay biceps sama ki triceps sam bu ko defee nag ñëw gaa yi gën a dagg ci moom di ko gën a jox femme yi femme femme yi am alal yi wala muy njaaloo rek ci koñ beeg yooyu mu gën a xam ne dafa xaram yoonam new ci mu continuer waaw mu dem nag ba ay feebar boo xam ne moom pëy bi la pëy bi moo am problème waaw léegi daal day day day tàng jër wala day xonq cur feebar daal am ci ak ràgg léegi nag mu ne bon kon nag man léegi tuub naa daal mu ne mukk loolu tamit waxuñu lu mel noonu yow xam nga ne tànnoo loolu de il suffisait nga dem benn médecin bu ay daal di lay faj ba nga wér léegi nga tàmbaliwaat ca ca ca ca dóoru tubay ga nga ne woon loolu noonu loolu mu ne loolu xam nga ne lool taxul ñuy wax ci lu xaram waddaa il fa waddaa i farjin waanan waaye it nekkul ki nga xam ne moom bëtam bii fu ko neex ci yu yiis yi la koy daaj naan wayaw boo ko nee wayaw sa waay sa borom nee na yaa ayyul ladina qul lil mu'minina bokk waxal yonent bi saa saa waxal way gëm yàlla yi ñuy sàdd seenu gis ak yooyu mu naan yow ma ne booy day na tàng rek quoi yàlla daal moom daa bind xale yu jigéen ñi ngir ñu leen di xool ah saway bindul lu taaru ngir ñuy gëmm quoi xam nga loolu wax yu iblis la waaw iblis moo leen di dee yoon di leen ko yenkewal waaw ndax shayatin yi moom la yuuxuuna ila awliyaihim li jaadilukum waaw dañuy wax yu di yenkewal ay waxi caaxaan ñi nga xam ne di inspirer seen seen seen seen seen seen seen seen mbokk yi ngir ñuy man di dagge yéen di daggasante yéen way ngëm yàlla yi nga xam ne yéen a tegu ci yoon kon nag mu ngi noonu lool la rek ci caaxaan yooyu nga waa ji nekke léegi nag ba mu demee nag ba ba ba ba xam ne ah affaire bi sawaay <laughs> eh? sawaay eh, bët ba am problème mu silmax wala feebar boo xam ne dal ko ci bëdi ba mënatul a gis ak gisam di wàññeeku par tànk dànk ba watu ci dara ba amatul sax lu mu yëri rek di xool lu xaraam dootu ko def waaw léegi nag mu ne bon kon man tuub naa daal waaw mu ne déedéet wala di xool nit ñi di leen piis di leen xeeloo ko regeju waaw noonu la doon def ci bëtam yi mu dem nag ba léegi bët yi euh, silmaxa mu ne kon léegi tuub naa ci yooyu mu ne waxuma boobu kooku moom taxoo ñuy wax moom laaka mislil bakami wa daa i farjin wa wa samami ak tamit ki nga xam ne moom noppam yoonam new ci sa waay seen musique yi ngeen nekk dëkke ko dafa xaraam dëkke déglu jëw saaga ay wax yu ñaaw ay shirkiya wax yoo xamante ne dara baaxu ci ñoo xam ne dañuy dénigrer l'islam di dal l'islam ñoom rek nga fan di leen déglu sa waay mooy tul mu naan waaye dama joxe la yow c'est ça c'est la liberté lan ngeen bëgg nopp dañ ñu ko jox ngir ñuy déglu lu ma neex laa ciy déglu sama yoon newu ci soyez là-bas laa wax topp leen ne mu dem nag ba tëx <laughs> mu dem ba amul diis diis ji nopp bi ba mënatul dégg léegi mu ne bon far naa ko def war naa tuub la ma doon def mu ne waxuñu boobu yëpp lii moom benn ci yi ma tudd taxul ñuy wax man Bamba radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag kon ginnaaw bi nga xam ne ci la wax nii ne yii moom taxul moom mu ne balkaay nag ma wax la dëgg-dëgg kon bàyyi googu ma la wax alaxtiyaarin ci kaw loo xam ne yaa ko tànn loolu lay deen mu ne bal li am ba des mooy tarkuhu bàyyeem bàkkaaram boobu faqat day nekk tog képp tog képp dong li tax mu ba ko mooy li ta'zimil azim ngir màggal ki nga xam ne mooy ki màgg borom bi tabaaraka wa taala xam ne foo wut foo bu nee lii dafa xaram bu leen ko def sat leen seen bët yi seen seen gis yi loolee du fo voilà def ko ngir màggal ki nga xam ne mooy ku màgg gi wal xawfi waaye def ko ngir ragal aydan ba léegi min adabihi te mbugalam mi nga xam ne moom la tëkkoo képp koo xam ne dane sama yoon newul ci tere yàlla sama yoon newu ci damay def bam neex waaw tëkkoo mbugal yooyu mu mbug mu mu mu